parce xam na ne moom yaay ju jur doom ba pare kooku du nangu ñuy jël doom ji di ko rek léegi mu jaar noonu ngir xam ñaar ñii ana kan moo ëpp ñeewante ci xale bi kooku moo ko jur mooy dafa utiliser ruse <laughs> waaw <laughs> ab pexe léegi nag moom mu joxe xalaatam ne kon nañ def lii bi ñu defee loolu gis ne ah ki mag kat tañ atteloon ko ne woon moom moo ko moom abaana moom nangu nañu dagg xale bi kon kii moomu ko voilà lool moo tax Seydina Souleymane après Seydina Daoud doxal atteem boobee loolee avis booboo mu joxe mu ne wa qaala Jawzi kanta <coughs> al imaam Ibnul Jawzi mu ne istawaa inda Daoud fil yad fa qaddama al kubra li sin wax jii mooy li imaam An-Nawawi waxoon deuxième supposition bi imaam Ibnul Jawzi kon <laughs> moom. moo wax wax mais xoolal kii ni mu koy euh, léegi imaamul Qurtubi nag wax jii lay jël te mooy bu imaamul bu imaamul Nawawi doon nettali rek teg ne waaw mooy wax la joo xam ne vraiment wax la joo xam ne dëgërul waaw mu ne euh, dañoo yem dañoo yem te Seydina Daawud alayhi salaam que ni ñoom ñaar ñii daal ñaari jigéen ñi ñoo yem ci mbir yi mooy amul dara loo xam ne mën naa tax mu ne kii waa war a moom lii waaye nag mu jiital ki mag ndax at yi mu ëpp li ki ci des mu ne wa ta'aqqabahu al-Qurtubi imaamu Qurtubi ne lii la lii wax jii nan la ko nit mën a waxe non non non que lii nan la ñuy àttee parce que diw moom ak mukk wax akaa annahu qiila mu ne mu nettali moom après ne nee nañ kaana min shar'i Daawuud an yahkuma lil kubra mooy ne <coughs> euh, nee nañu moos am nañu naan daa nekkoon ci àttey Seydina Daawuud alayhi salaam comme Imaam Nawawi wax sànq këlee mooy euh, yu mel nii bu amee nga xool ki mag nga daal di koy jox dëgg <laughs> qaala imaamul Qurtubi ne huwa faasidun wax la joo xam ne wax ju yàqoo ngi non wax jii moom wax ju yàqoo ngi ak ku ko man di wax li anna al kibara wa sigara wasfun tardiyun ka tuuli wal qasri wal qasri hmm, wassawaadi wal bayad wala asari shay'in min zalika fi tarjih mu ne parce que gis nga alkibar mooy mag ak as-sighar nekk ndaw loolu wasfun tardi mooy benn melo la boo xam ne gaar-gaar la boo xamante ne nii mooy day c'est relatif day ñëw di dem mbir la boo xamante ne du sax waaw mooy mbir la boo xamante ne mais mais mais arrive comme ça diwa mag kii loolu loolu loolu <laughs> mbir la moo xamante ne ah day ñëw noonu rek ah comme rek ak gàtt ak ak ak gàtt ak ñuul ak weex mu ne gis nga yii ma fi tudd yëpp hmm, amuñu benn benn incident benn jeexantal ci benn juge bu mën a àtte ci benn charia bu fi mas a jaar ngir nootal jox dëgg kenn di ko teg ci yii ma wax parce que kii moo mag kii moo gën tuuti kii moo weex kii moo ñuul kii moo njool kii moo gàtt loolu amul ça n'existe pas wax ju yàqu la waaw mu ne qaala imaamul Qurtubi imaam al-Haafiz Hajar mu ne imaamul Qurtubi teg ci ne yu haaza mimmaa yukaadu yuqta'u bi fasaadi mu ne wax ji moom bokk na ci wax yi nga xam ne xaw nañoo gis nga borom xaw tam nit prix da xam nga nee na wax ji moom wa huwa faasidun dafa yàqu après mu mu atténuer wax ji quoi <laughs> mais daanaka wax la joo xam ne man nañoo xaw a dogu ko ni lii moom wax ju yàqu la waaw mu ne qaala après imaam al-Qurtubi rahimahullah teg walladhi yanbaghi an yuqal li nga xam ne moo yell ci euh, euh, dayo ak tamit ki nga xam ne mooy Seydina Daawud en tant que yonent alayhi salaam nekk xalifatullahi fil ard xalifaay borom bi tabaaraka wa ci suuf mooy lan li yell ci xaqam ñu wax ko mooy inna Daawuda sallallahu alayhi wa sallam qadaa bihi lil kubra li sababin iqtadaa bihi indahu tarjiihu qawli tarjiihu qawliha mu ne mooy dafa atteel ndaw si ki gën a mag ndax sabab boo xamante ni ci moom bi mu ko gisee sabab boobu moo tax moo ko poussé mu nootal waxam moom bi mu ne kii doomam la mu daal di koy atteel iz laa bayyinata li waahidatin minhumaa ndax ñoom ñaar ñëpp kenn amu ci preuve comme liñ la doon wax sànq mais indice kese fii desati wa kawni lam lam yu'ayyan fil hadith ikhtisaran la yalzamu minhu adamu wuqu' le fait que nag tudduñu indice boobu ci hadith bi moom lañ doon wax ne la buñ ko tuddoon leer nañ koy wax mu jeex le fait que tudduñu ko nag ci hadith bi tekkiwul ne loolu amul ah waaw parce que ko tënk yeneen saa saam dafa tënk mbir mi mais la fait que mu tënk ko waxe ko nii ça ne pas dire que amul dara lu tax Seydina kon lii la mu ne kon nag bu boobaa fa yuhtamalu am na ay pour ay supposition yoo xam ne yu yelloo ab yonent alayhi salaam bu àtte àtte bu mel nii am yu xaal ñu wax waaw innal walad al baaqi kaana fi yadil kubra mooy imam An-Nawawi beneen supposition bi wax ba ma joxoon la exemple waa ji nga xam ne daal monsieur X mi yéegu fas supporte monsieur Y ñu dem ci juge bi monsieur X ne maa moom fas wi monsieur Y ne maa ko moom <clears throat> juge bi xool kan moo yor laxaabu fas wi kan moo koy conduire mu ne ah en général comme que mu ngeen benn preuve ci kaw loolu lay basé wu ko fi yor daal indi ko ba fii kooku lañ koy bàyyee voilà léegi mu ne kon mbir mi leneen doon supposition que ne ci loxooy xale bi ci loxooy ki mag la nekkoon waaw ba pare ki nga xamante ne moo gën a ndawee wa ajazatil uxra an iqamatil bayina ki gën a tuufe ci ñaari jigéen ñi am lottu ci indi preuve buy wane ne moom doomam la waaw imaam alxaafis na xajar mu ne imaamul qurtubi rahimahullah bi mu waxee lii mu ne wa hada ta'wilun xasanun jaarin ala alqawaid alshar'iyya wa laysa fi siyaaqi fi siyaaqi maa yabaahu wala yamna mu ne lii nag ab interprétation la bu rafet gëndale bu rafet boo xamante ne ci règle sharia yi fi masa jaar yëpp day dox yi yàlla wàcc te ni xadiis bi ñëwee amul dara ni mu ko tëggee wa yu nettalee kon amul dara lu koy tere wala lu koy bañ waaw léegi nag mu ne imaamul bi di tontu léegi yow côté bii c'est léegi beneen côté bi imaam am na lu ci imaamu Nawawi ki imaam <coughs> euh, euh, kii wax Ibnul Jawzi wax léegi ak non imaam ad-Daawudi mooy rahmatullah alayhi waa léegi euh, si c'est ça <coughs> waa Seydina Sulaymaan nag alayhi salaam nan la baayam bi àttee dara di yonent àtte dara moom mu ñëw fekk affaire bi <laughs> ah mu ne fa in qiila buñ ne fa kayfa saaxa li Sulaymaan naqda hukmi waa léegi bu dee nii la mooy kon kon xam nañ ne Seydina Daawuda li mu àtte loolu mooy dëgg en tout cas moom li mu am clé yi mu am en tout euh, yi mu am ci dossier bi lii rek la mënoon a nootal mooy ndaw si moo yor ki mag moo yoroon xale bi te ki gën a ndaw manula indi preuve buy wane ne doomam la mu bàyyi ko ki ko léegi ok loolu on entend bien waa léegi nan lay ñuy mën a <laughs> euh, résoudre le fait que Seydina Sulaymaan moom lan alayhi salaam daal di fecc li baayam àtte mu ne la fal jawaabu imaamul Qurtubi rahimahullah ci al-Mufhim la ko doon wax <coughs> mu ne eh, tontu bi mooy annahu lam ya'mad ila naqd al hukm mu ne de amul woon benn yéene te loolu nekkuloon objectif jubluwaayam ak jëmuwaayam ci mbir mi ak li ko ci tax a jóg que fekk li baayam atte waaye wa innama ihtaala bi hiilatin latifatin azharat ma fi nafsi al amr mu ne mooy liñ doon wax sànq sauf que bi mu gisee lool xam ne baayam lii wa tax mu nootal yi mu gis ne am na leneen lu fuñ mën a jaar ngir xam dëgg ji waaw mooy lii daa teewul ci loxo ci ci bopp ci ci ci xelu baay ji jamono ji muy àtte waaye comme que moom kii na ko non am na neneen nuñ mën a jaar waaw ngir xam dëgg-dëgg xale bi ko ko moom waaw mu daal di teg benn pexe <coughs> boo xam ne bu sew boo xam ne ci lay feeñale dëgg-dëgg ci la jàpp ne lii bu ma ko defee dinaa xam dëgg-dëgg kat moom moom doom ji waaw waaw mu ne wa zalika annahuma ndax ñoom bi nga xam ne ci lañ ko ko atte ci lañ ko ko wax Seydina Sulaymaan comme niñ ko gis alayhi salaam dafa ne indi leen ma benn paaka foofu bu ko defee simple na comme que benn doom la kii nee nga yaakoom kii nee nga yaakoom dama koy xar ci digg bi damay koy dagg ci digg bi waaw waaw <coughs> mu ne waaye walam ya'zim ala zalika fil baatin mais ci biiram de toute façon buñ ko bàyyi woon it doon loon dem di di xar xare bi yaa ñaar di ko dagg ñaar non. loolu ci biiram du loolu la yéene woon c'est juste pour benn astuce benn xiyal benn ruse bu mu jaar ngir xam benn pexe ngir xam dëgg-dëgg ko moom waaw wa innama araada iktishaf al amr moom lañ wax léegi fa xasala bi mu def bi mu bi mu bi mu laajee paaka bëgg ne loolu bëgg a def fa xasala maqsudu li daalika <laughs> ah, léegi la mu bëggoon tax mu bëggoon a def lool loolu fee mu am ko waaw ndax le fait ku ndaw ki li jaza'il sughra ad-dal ala 'azimi ad-dallu ala 'azimi al-shafaqa wa lam yaltafit ila iqrariha bi qawliha huwa ibn al-kubra li annahu 'alima annaha atharat hayatahu fa dhahara lahu wala atharat hayatuhu fa dhahara lahu min qarinati shafaqati as-sughra wa 'adamiha fi al-kubra ma'a man dafa ila dhalika min al-qarinati ad-dalla 'ala sidqiha ma hajama bihi 'ala hukmin 'ala al-hukm lis-sughra voilà mu ne léegi nag ñu defee lii ruse bi pexe bi mu gis ne ah ki gën tuute ci ñoom daan yàq ci affaire bi ba ne ko yii yarhamukallah bu ko def laa mukk yal na la yàlla yërëm loolu di wane mag bu cofeel gu mu am ak yërmande gu mu am ci xale bi xam nga ne na ko bu ko def doomam la doomam la kon moom moo ko moom mais bàyyiwul xel le fait que moom ko reconnaître na xam nga ndaw si nee na ki gën tuuti li lay naa Souleymane nee dama koy dama dama koy xar en deux mu ko wéy ko def yàlla la yàlla rëm pour nee na léegi doom ji kon moom mi ko téye moo ko moom ki mag mais loolu bàyyiwu ci xel parce xam na ne loolu loo xam ne dafa reconnaître ne mooy doomam daa bëgg rek suufi xale bi moo tax mu wax loolu moo tax bàyyiwul xel waxam jooju waaw xam nga loolu nag nga ah kon nag ku ndaw ki nee na léegi moomatul doom bi kon nag c'est bon déedéet parce que ku li tax mu wax ko daa am lu ko ci poussé yërmande gu mu am ci xale bi moo tax mu wax loolu ngir ñu bañ koo rey kon nag loolu la <laughs> moo tax mu ne kon moo ko moom bàyyi Seydina Sulaymaan alayhi salaam bàyyiwu ci xel parce xam na ne dundu xale bi ah moom gënal na la xale bi dund mais mu ñàkk ko yoru ko moo ko gënal xale bi dee waaw <laughs> waaw alors que loolu noonu. mooy euh, sentiment boobu ki mag te téye xale bi te attiroon ko ne moo ko moom mais kooku amu ko amu ko ci xale bi waaw boo ci boolee yeneen yi nga xam ne day wane yeneen indice yi wane ci dëggug ndaw si ki gën tuuti li wane ne moom mii moo ko moom waaw kay waaw loolu moo tax mu ne léegi kon ku ndaw ki yow yaa moom xale bi kon mu ne wa yahtamilu yenu na an yakuna Sulaymaanu alayhi salaatu wa salaam mimman yasuugu lahu an yahkuma bi ilmihi <clears throat> aw takuna al-kubraa fi haala fi tilka al-haala i'tarafat bil haqq lammaa ra'at min Sulaymaan al-jadd wal 'azm fi dhaalika wa nadhiiru haadhihi al-qissa maa law hakama haakimun 'alaa mudda'in munkarin bi yamiin falammaa madaa liyuhlifahu hadara man istakhraja min al-munkir maqtadaa iqraaruhu bima araada an yaxlifa ala jahdihi hmm? fa innahu wal xaala haadihi yaxkumu alayhi bi iqraarihi sawaa'un kaana daalika qabla al-yamiin aw ba'dahaa mu ne nag wala mu nekk ne Seydina Sulaymaan alayhi salaam daa bokk ñi nga xam ne ñoom mën nañoo mooy dañoo àtte ci li mu xam waaw parce que loolu en tout cas xam na affaire bi mbir mi leer na. waaw ba pare mu ne beneen mbir bu kii mooy ku makki bi affaire bi demee nii daa mu juró ko neer waaw ñu gisee Seydina Souleymane bëgg koo faat xale bi mais sauf que li xadiis bi mooy moom loolu lépp amu ko ci woon moom pare woon na ngir ñu faat <laughs> dagg ko ne ji ñaar <laughs> waaw mu ne nag li niroog euh, àtte bii nii li nga xam ne mooy nettali bi mooy bu doon dafa am benn juge dafa koo xam ne dañ koo accusé waaw mu ne mukk ba pare waat ne liñ ma accusé comme monsieur X ak monsieur Y mu ñu doon wax mu mu mu ne li mu mu wax du dëgg waaw li mu ma waxal du dëgg bi mu demee bëgg koo waatloo comme que daa bëgg a waat ne ko léegi waatal <coughs> am kenn koo xam ne fële la jóge waaw ki ne moom liñ koy wax du loolu liñ koy tuumaal du dëgg waa waaje benn waa jóge na le fexe ba génne ci moom Abdullah lu tax mu daal di reconnaître ne ah finalement man la waaw finalement man la lam naroon a waat weddi ko far nag wenn waa jóge ne koo xam ne moom daa fekk woon mbir yi par exemple wala koo xamante ne yé ba mu ñëwee fexe na ci ruisam ba affaire bi feeñ mu ne bu dee xaal bi nii la ah comme dañuy àtte contre moom moo xam après finalement dane wii waaw finalement moom man la ko wax moo xam nag bi mu nee man la mooy fekk na mu waat ba pare wala avant c'est la même chose dañuy atténuer ki ci des waaw te lool bokkul ci li nga xam ne dañ naan dañoo fecc woon àtte bu njëkk bi même àtte bi la <coughs> waaw waaw ci baabu tabadul ahkam bi tabadul aslam al ahkam <coughs> al asbab al asbab mooy ci buntu lay doon soppi bu ñu soppi ab àtte parce que sabab ya taxoon ñu atteloon ngir biw moo soppeeku waaw waaw akbar kon mu ngi noonee waaw moo tax mu ne qaala ibnul Jawzi la imaamul ibnul Jawzi mu ne wax na leneen <laughs> mu ne istanbata Sulaymaanu alayhi salaam lamma ra'a al amra muhtamilan muhtamilan fa ajaab wa kilahuma hakama bil ijtihad li annahu law kana Daawuud alayhi salaam hakama bin nass lama saagha li Sulaymana alayhi salaatu wa salaam an yahkuma bi xilaafi mu ne nag lii li mu yor doon mooy ku nekk ijtihaadam la joxe parce que loolu moom de toute façon loolu la waaw parce que Seydina Sulaymaan mi mu gisee ni Seydina baayam àttee rek la xam ne lii nii du texte mooy mbir mi daa leer parce que bu doon texte la loo xam ne suñu boroom tabaaraka wa moo nekk lu mel ni àtte lii loolu Seydina Sulaymaan manul baayam àtte loolu di mu yonent àtte ba pare moom mu ñëw di ko fecc waaye comme que mooy selon li mu am rek pièces yi mu am ci dossier bi te amul preuve ci kaw loolu la àtte loolu moo tax ijtihaad la ci côté ijtihaad la rek te bu boobaa mooy keneen bu gisee leneen man naa wax ak beneen juge bi ne ko foog naa lii wut lii la après ci kaw doon ñoom ñaar ñooy ànd daal di wecc affaire bi ne waaw léegi yow lii lañuy doxal voilà kon nag mu ngi noonee quoi wallahu taala alam waaw <laughs> waaw moo tax mu ne wa dallat hadhihi al mu ne nettali bii day wone ne ala anna al fitnata wal fahm mawhuba min allahi la tata'allaqu bi kibari sinnin wala sighari mu ne dañ ciy xame ne mooy li wolof naan doro lii am na lu ko wolof di wax lu simple puso bu réer moom ah, gone dina ko for mag dina ko for loolu mooy lan mu ne nettali bi Seydina Sulaymaan mooy bàyyi ji yonentu bi yàlla di xalifaab yàlla Seydina euh, ki non Seydina euh, Daawuud alayhi salaam di bàyyi Seydina Sulaymaan mais moom am na dëgg de lim àtte mais ki ñi ne juble ci àtte bi ndax moom juble na mais ki atteen dina fin après mooy Seydina Sulaymaan moo tax bàyyi ji doxal loolu sax finalement ne waaw kay <laughs> loolu kon dañ koy xame ne kon li nga xamante ne mooy ak ñaw ak compréhension ci mbir moo xam ne bu taxaw la loolu mayu yàlla la waaw waaw xoolu Seydina Omar bi mu ne bi ndaw si <laughs> waaw ndaw si doon ñëw naan ko fekk mu nekk xalifa benn taabi'i nekk foofu mu mu mu koy kalaame jëkkër ji mais sauf que Seydina Omar moom leneen la doon xool quoi ku nekk rek station ba nga nekk ba lay wax ay mbir ndaw si di wax naan bu kër gi eh, eh, jullikat la guddi woorkat la bëccëg nangam ak nangam Seydina Omar côté boobu la xool côté jaamu yàlla ku bëgg jaamu ah di ko kii yow ay fas yu mel noonu ay kii léegi comme si rien n'était après tabi'i bi na ko <laughs> yaa amiral mu'minin kii ndaw si loolu taxu koo jóg de mooy yow lii <laughs> ay <laughs> après nga tagg noonu après nga ne waaye ko moom ca daan naa nga loolu taxu koo jóg de mu ne ko léegi yow comme que yaa comprendre mil bi léegi yow àtte ko kon àtteel li muy fi li ko indi ko oh. mu ne noo kii dalaa kalaama si soxna boroom kërama ah. Seydina Omar nag def ko juge ci saase ne ko yow mii voilà mooy loolu pourtant te kii moo ko gën fuuf jamono jooju moom lii agsi ci moom ci kii la ko boroom bi jaarale mooy lantinoor bi yàlla ci kaw suuf jamono ji mooy Seydina Omar radiyallahu anhu te pourtant taabi'i bi taalibeen bi la moo tax fa wa fa fa fahamnaha Sulaymaan te loolu nag daa bari euh, li nga xamante ne mooy loolu quoi moo tax al fahmu <laughs> loolu daa am solo quoi loolu alxuraan doon wax naan fa fahamnaha Sulaymaan loolu beneen kii la woon mooy ci mooy ca mbay ma quoi <laughs> naan wa Daawuda wa Sulaymaana id yaxkumaani fil harth id nafasat fiihi ganamul qawm wa kunnaa li hukmihim shaahidiin waaw fa fahamnaha Sulaymaana wa kullan aataynaa hukman wa ilman loolu moom dellul ci tafsir allégé yi delloo suuratul anbiya ah euh, soixante-dix-neuf ay soixante-dix-neuf bi taxawoon nañ ci moo mais fii dañuy bañ ak gina ko guddal c'est juste pour wax la ne mooy fax bu ko borom bi ne moom laa xamaloon Seydina Souleymane ginoon ko ko may ci xadiya bi que mu gin koo daj baayam dajoon na ci dara ndax moo yonent bi yàlla laa lay saa saa te la àtte woon noonu la mais li ñu ne ci mbir mi mooy li doom ji àtte mooy fii waaw moo tax imaam nul Jawzi ne dañuy xam ne kon <coughs> mbir mi kenn manu koo teg compréhension lool mayu ñaw xel ci yenn yi leen ñëw nga mën ci comprendre génn ci loolu mayu yàlla la waaw lëkkooloowul ci magi kenn walla ak ndawe kenn waaw moo tax ki muusut mooy ki nga xam ne jàpp na ne mag ñi kese ñoo war a xalaat seen xalaat ñoom kese baax gone yi ñoom seen xalaat yi oh gone yi euh, ñoruñu ñoo xam ne mukallaf lañ kii nga naan même yow xale bi nga xam ne bu ko xet léeg-léeg paa dañuy nekk seen biir wala mag ñi am benn problème bu kew xamul nuñ koy di ko waxtaane naan xale yi eh yéen dem leen fële ndekete yoo seen solution ci xale yooyu ñu dàq kenn ci ñoom mënoon na ko résoudre <laughs> waaw moo tax yooyu moo tax Seydina a radiyallahu doon indi Seydina Ibn Abbas ci biir conseil bi nga xam ne ñoo doxal réew jullit bi ñi yenn xadiya yenn euh, yu bees yi nga xam ne dañ cee war a àddu xool lan la ci yeneen saasal kii ak yooyu buñ ko amul ñu sottante ci seen xalaat nan lañuy def ndax ñoom ñëpp muttahiduuna lañ mu boole ci Ibn Abbas radiyallahu anhu te nekkul koo xam ne danaan voilà moo tax keroog bi leen laajee euh, yéen euh, léegi. Euh, euh, euh, Ida Dia lan ngeen ci saar boobu lu ngeen ci xalaat ñii wax ñii waxuñu ñii tontoo tekkee ko moo taamoo ñenn ñi waxuñu mu ne ko yow Ibn Abbas mu ne mukk gisuma ne aaya boobu lu dul ne da doon tàgg Yonent saa salaam mu ne man Omar radiyallahu ma xaw ma ci lu dul loolu waaw nga gis kon mooy mbir mi man yoo teg rek te ne voilà <laughs> le ba waxoon benn Serigne. ne waaye mbir yi moom bu doon ne moom moom ku am sikkim rek moom ku mag rek moom lépp lu wax lool la xanaa kon si bëy suñu di ñu kili di suñu kilifa ay <laughs> da waa yooyu moom naa ko fi nag <laughs> xam nga bëy sikkim xam nga bëy day am sikkim mooy bëy yu mag yi quoi yu góor yi dañu am sikkim bu gudd <laughs> mais est léegi moom daa gën gudd la nit ñi sikkim moom mooy kilifa gi <laughs> voilà mooy moo manuñoo teg affaire yi rek que diw moo am dëgg parce que moo mag walla diw moo mag wala moo njëkk ci daara ji moom kese war a comprendre non non non moo ñu njëkk ci domaine bi kon moom kese moo war a xam ñiy dóor a ñëw moom du ñu xam wala boo bon ñii c'est des novices wala ay xale lañ déedéet loolu wala ay jeunes lañu ba ba c'est la jeunesse ñoom non déedéet loolu kenn du ko tege ci dëgg ak yooyu compréhension ku ne yàllaa koy may ku ko soob waaw waaw <laughs> waaw Allahu akbar mu ne waaye dañ ciy jàngi que ne yonent yàlla yu saa saam yasuuxu mën nañoo al hukm bil ijtihaad bi àttee li nga xam ne mooy seen ijtihaadu bopp wa in kaana wujudun nas la ladayhim bil wahyi même bu dee ne possibilité yàlla wax yu woon leen ne leen àtte bi lii la mu jeex loolu man na nekk boroom mënoon lañ ko defal mais da leen di bàyyi yenn yi ñu defe ko li nga xamante ne mooy seen ijtihaad ak li nga xam ne moom la leen yàlla yenkiwal ak li nga xam ne mooy li lim leen jox ñu àttee ci lool ak li ñuy àttee li nga xam ne murajjihaat yi ñu gis yi nootal waaw mu ne waaye laakin loolu fii zalika ziyaadatun ak yokk fii ujurihim seenu pay wa li ismatihim min al xata bi ñoŋal leen ci ñuy def erreur moo tax ñi xamul lii ñooy jàpp ne waaye yonent sa yonent sàngam alayhi salaam def na erreur loolu ñaaw la xamante ni dëkk yonent du def borom bi da koo ñoŋal ci yooyu quoi waaw li nga xamante ne nii moom la def yore Seydina naa li mu àtte loolu mooy àtte bi te xam na li tax mu def ko. waaw mais sauf que bañ gisee loo xam ne moo gën a noot loolu mu topp ci loolu te tamit dañ ciy gis ak wàccam moo yonent ñoo ñoo jàngale loolu do neewul hee yow sama doom ña way ñakku tulli bi way naka la mag ni kiiwee gone ngu ndaw jóge ne juddu kañ nga juddu wax caaxaan yooyu ngay dégg ñenn ñi di ko wax bay léegi waxagul luy dàq waxu ki fi gi xale bi muy wax fi mu ko teg rek mooy gone ah, man dina wax gone gu ndaw naan mooy rek ñun wolof yi nga xam ne xamuñu diine xamuñu xam-xam xam-xam lañ xamul di waxe noonu waaw ñu naan ah kii du barki démb Serigne diw mi nga xam ne moom la ñëpp topp wax nga gis ay gone yu du démb ah, naan daa juum ci masala di ko gàggante ci masala yéen da ngeen na yéen seen maamaati maam da koo mën a da koo man ma ne la waxoo dëgg pourquoi seen maamaat pourquoi moom manu ko waaw pourquoi moom manu ko ama lan moo koy tere laa xamul lan mooy tere ku juddu ma ne deux mille vingt wala deux mille quinze wala deux mille cinq wala mille quatre cent vingt quatre man a gàggan bi sëriñ boo xam ne mille trois cent la doon dund wala mille six cent et quelque bañ a mën a nekk mais bu yàlla defee mu gis mu gis wan ko ci lu mu ko wanul woon këkkale ijtihaad la doon moom mu am ci teg si loo bëgg wax ju leer ju cere saa sa waxoon kële xamu ko woon gisu ko woon kii gis ko léegi nga bëgg mu mu nekk rek de di di répéter comme un un suivi ce suivisme aveugle comme un perroquet li nga xam ne moom la kële doon wax mu ko waaw kii te gin lay wax ne bon masala bii nag li nga xam ne moo ci gën a noot mooy lii parce que hadis bi lii la wax te loolu daa wuteeg li nga xam ne képp kenn koo xam ne wax na lu wuteeg yi jeex na waaye da nekk sa sëriñ après loo bëgg. parce que su sëriñ la léegi ñu toog ci xadis yi parce que mooy su sëriñ wala ñii ñu bees lañ waruñoo amuñu ma fii képp ku fi gis xam-xam bu leer loolu mooy li yella nga topp ko contre nag waxu képp kenn ak kooku man di doon jeex na loolu kasa mooy dëgg di waaye <laughs> kon loolu lu xama solo la ah wallahu ta'ala alam dañ ci xam ne kon mooy comme l'imam An-Nawawi fi fii istimalul xiyali fil ahkam mooy dañ cee nekk di utiliser la ruse ci côté àtte juge yi yu mel nii ngir génne ko voilà <laughs> waaw comme la la la euh, mooy yooyu yooyu rek nga doon am ci tilaawa yi mooy livre yi nga xam ne moom lañ doon jànge quoi livre arabe yi <laughs> waa ji histoire bu waajooju ki ñëwoon ne dañoo sàcc ab pigeon waaw léegi mu jàpp benn waay moog waa ji ñu ñëw devant le juge juge bi toog <laughs> léegi euh, def benn ruse waaw def benn ruse foog naa lii wax baat dafa yàgg yii loolu loolu loolu bu jàkk la woon mu ne ki nga xam ne Euh, moo ko jël ki jël mbir mi ki jël pigeon bi dunq pigeon bi mu ngi ci boppam <laughs> waa ji woon du moom mu yëkkati loxoom ci saa si teg ci bopp bi <laughs> mu ne ko xaa kay yow <laughs> biñ ne ki ko jël moom loxo donc bi mu ngi ci boppam yow nga yëkkati sa loxo ah <laughs> mooy yow dugal nga sa bopp mooy bon <laughs> pour wax mooy ay xiyal ay pexe ngir mën a génne listixraaji fil ahkaam listixraajil xuquuq waaw waaw mu ne loolu nag nit du ko man lu dul mu am benn finesse wala yata'atta dhalika illa bi mazidil fitna wa mumarasatil ahwal mooy li ko am dafa am expérience am finesse ba pare am expérience ci mbir yi juge boobu il est très expérimenté am na ñoo xamante ni ci seeni biir wax ngay amee indice yu na ne sawaay dugg na même bu dee amagoo preuve yooyu man nga cee jaar ba jote li nga xam ne mooy dëgg gi même bu dee ne lool kese du doy mais man nga cee jote am moom ci boppam mu indil la ummul barahin muy nag l'aveu ndax mbir yi day xaw a euh, clair indice yi même bu dee du preuve <laughs> ba waa ji finalement day xaw a il est il sera confronté dootul man lu dul ne ah ah ay la yëwan de waaw waaw mbir mi de xam naa moom xanaa walla nàngam ak nàngam <laughs> waaw allahu akbar mu ngi noonee allahu taala a'lam bis-sawaab wa ilayhi al-marji'u wal ma'aab kon nag ci kaw noonu ci la ñu jeexal xadiis bi gis ngeen bari ay kii nga xam ne ñi nga xam ne ñooy les juges <laughs> eh, ñi nga xam ne ñooy juge yu mel nii dañ ko soxla waaw waaw mooy indice même bu dul preuve mais man na la dimbali ci nga ànd ci preuve comme yoo xam ne ay ruse yooyu utilisé waaw euh, yoo xam ne moom comme li Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam daal di def kon nag ci kaw noonu ci la ñu yëpp laa jeexal xadiis bi bi ñëw ñu gis xadiis ba léegi chapitre trois cent soixante-dix baabul mansuuraati wal mulah ñu gis xadiis mille huit cent euh, non bii mooy mille huit cent vingt-sept lañ gis voilà bii di ñëw mille huit cent vingt-huit